a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillah nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma bacd fa yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala fi suurati gaafir di suurati almu'min di suurati at-Tawl ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim qul inni nuhiitu an a'buda alladhiina ta'buduuna min duuni llahi lammaa jaa'aniya al-bayyinaatu min rabbii wa umirtu an uslima li rabbil aalamiin suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy juróom benn fukk ak juróom benn muy wax ne qul waxal yow rasulullah alayhi salaatu wassalaam inni man nuhiitu dañu ma tere an aabuda may jaamu alladiina yi ngeen xamante ne nii yi ngeen xam ne ci seen yàlla xërëm yi nii tad'uuna moom ngeen di jaamu di leen woowa ka jaamu min duunillaahi wëllif borom bi tabaaraka wa taala lamma jaa'aniya albayinaatu min rabbi ba nga xamante ne nii ci la bërëw yu leer yi ci la lay yu leer yeeg laayaat yu leer yi wane ne borom bi tabaaraka wa taala moom dong la war a jaamu te yooyu tukkee min rabbi ci sama borom wa umirtu te dëgal nañ ma man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an uslima li rabbil alamin digal nañ ma ma wommatu sama lépp ngir ki nga xamante ne mooy boroom mbindeef yi lii lenn ci boroom xam-xamu tafsiir yi rahmatullahi alayhim nee nañu suñu boroom dafa wàcce laayab yi bi nga xamante ni nii gisoon nañ ko ci jaf ci fan yële weesu ci saar yi ñu gisoon bi nga xam ne ci la waa Quraysh naan ko yow da ngaa bëgg a wax ne kon yow yaa gën li nga xam ne moom la fi sa maam yi woon kon nag liñ lay woo daal mooy ñëwal nga nekkaat ci li nga xam ne moom la sa maam yi neewoon suñu yonent bi nag suñu boroom ne ko alayhi salaatu wassalaam wax leen ne dañ ma tere may jaamu li nga xam ne yéen moom ngeen di jaamu wëllif boroom bi tabaaraka wa taala bi nga xamante ne nii ci mala yu leer yi preuve yu leer yi lay yu leer yi tukkee ci sama borom wa umirtu te dañ ma digal ma nekk koo xam ne damay wommatu dong ngir sama boroom tabaaraka wa taala mi boroom bindeef yi mu ne huwa bu ñoom bu ñu xamul boroom boobu mooy kan huwa moom moomu alladi mooy ki nga xam ne xalaqakum moo leen bind min turaabin ci suuf ci ban la leen bindee mooy ci bind kan seen maam ndax ñun ñi ci des ñépp ci ay toq man yu mooy ci sëy bu jóge li nga xamante ni nii ca ka nga xamante ne mooy góor ak jigéen ci la ñeneen ñépp daal di juddoo waaye ki mu bind ak ak suuf mooy sunu maam aadam alayhi salaatu wassalaam moom la ñuy fàttali noonu ne huwa alladi moom borom boobu nga xam ne moo la tere ngay jaamu keneen yawit jullit bi loolu la dee dañ lay tere ngay topp yenn système yoo xamante ne nii jënd ko sa diine moo xam ay idéologie yu ñu teg lay xalaat yu bees naan àddina dafa dox yooyu yépp borom di daf la ko tere teg di leen jaamu walla ay ay ay ay ay lu man di doon loolu dañ la ko tere wolu nag mu ne huwa alladi borom boo bële mooy ki nga xam ne xalaqakum moo leen bind min turaabin ca njaalbeen ba mooy bind seen maam bi aadama alayhi salaatu wassalaam ci ban ci suuf summa ginnaaw gi min nutfatin yéen ñi ci deggu nag yéen ñi ñëw yépp mooy sëtam yi yéen ma bind leen ci li nga xam ne mooy toq man yu summa ginnaaw gi min alaqatin mooy bu man yu ba duggee ca la nga xam ne mooy biiru ndaw sa summa min alaqatin mooy ne day mujj nekk loo xam ne deret la joo xam ne day lonku nga am summa yuxrijukum ginnaaw gi mu daal di leen génnee moom seen borom tiflaa ngeen nekk ay ay ay bébé nekk ay liir summa ginnaaw gi li tablughu washuddakum mu daal di leen may ngeen dund ngir matal li nga xamante ne nii mooy seen vrai vrai kàttan seen dëgg-dëgg kàttan fi nga xamante ne nii fa la nit kiy amee ay ay ay fanweeri at jàpp juróom je jàpp ñeent fukki at yu mel noonu ba mu koy weesoo mu ne summa ginnaaw gi li takunu shuyuxa ginnaaw gi ku boroom bi may nga dund ba weesu foofu ngeen nekk ay mag nag nekk ay paa wala ay meer wa minkum waaye am na ci yéen ñoo xam ne mooy mbir mi nee la waaye am na ñoo xam ne étapes yii yëpp mooy yii nii yëpp duñu fi jaar de duñu fi agsi de moo tax wa am na ci yéen nit ñi man koo xamante ne nii yutawaffa des na ko gaaw a faat moom nin qablu lu jiitu muy nekk ba mu nekkee bébé lañ koy faat am na koo xam ne sax du nekk bébé du jot a génn waaye ca biiru yaayam lañ koy la boroom borom bi tabaaraka wa laa di faate am ñoo xamante ne nii nag moom dina leen faat ba ñu nekkee ndaw am ñoo xam ne laata ñuy nekk paala leen faat mooy bu nekk rek di nga ci gis loolu lay wax ne am na ci yéen ñoo xam ne man ka nga xam ne yu tawaffa dañ koy faat min qablu lu jiitu yi ma fi wax yii nit mooy laata muy nekk ay paa wala laata muy nekk jeune wala laata muy nekk liir wali tablughu ajalan musamma waaye borom bi daf leen a bind bind leen nii ak yooyu yépp jaarale leen ci jaaruwaay yi ngir ngeen jote àgg loo xam ne àpp la boo xamante nii bu mu tudd la bu mu xam la déxal bu mu defal ku nekk wala allakum waaye bu ko defee tànqiluuna ngeen di xalaat di xalaat li nga xamante ne nii mooy ki def lii ngeen mujj koo far dellu ci moom di ko jaamu muy borom bi tabaraka wa mu ne huwa alladi boroom boobu nag mooy ki nga xam ne yuhyi mooy dundal de wa yumiitu ta mooy joxe dee fa ida qadaa amra bu dogalee benn mbir namm benn mbir ba daal di koy dogal fa innama yaquulu lahu ana nan bu nam benn mbir nan lay def bu bëggee benn mbir toxo ci luñ ko bëggee ñëw xew lan lay def danaan fa innama dëgg-dëgg li muy wax yaquluna naan lahu wax mbir moo male mu bëgg mu xew kun nekkal fayakun ca saase mu daal di nekk ñu boroom ne alam tara ila alladina yujaadiluuna fi ayaati llahi annaa yusrafuun mu ne alam tara ndax gisuloo gisu gi mu xool jëme ilal ladina ci gaa yi nga xamante ne nii yu jaadiluuna ñooy dàgge di dàggasante fii aayaatillaahi ci màndargay borom bi tabaaraka wa yu leer yi waaye ci laayam yi muy verset yi mu wàcce ci alquran annaa yusrafuun ñoom naka lañ leen mën a dëddale ci leer gi ginnaaw bi mu leen dikkalee ñooñu mooy ñan mu ne alladina mooy ñi nga xam ne kaddabu bil kitaabi dañoo weddi téere bii di alquran wa bima arsalna bihi rusulana ba pare ñu weddi lépp li nga xamante ne moom laa yónni sama ndaw yi alayhim salaatu wassalaam mu ne ñooñu nag fa saw sawfa ya'lamun xel siif nañoo xam mooy dinañu xam seen bàkkaar gi ñu nee woon bu ëllëgee mbugal mu tar mi nga xam ne dina leen dal loolu kañ lay xew mu ne idil aghlaalu mooy bés ba nga xamante ne nii jéng yi dañ leen koy jéng fii anaqihim ñu nga ca seen loos ya ñu jéng seen loos yi daal di leen yeew wasalaasilu ak chaînes yi ci tànk yeeg ñu boole kook doq yi daal di leen yeew bañ ne ngoddu yushabuuna ñu leen di diri nag di leen béfa ko diri di leen xëcc fan lañ leen jëme fil hamiimi malaaka di leen noonu la dee fil xamiimi di leen yóbbu ci safara bu nga xam ne mooy wu tàng jër wa dee summa ginnaaw ga fi naar yi bu ñu ñëwee ci li nga xamante ne mooy jahannama goo xamante ne ñi gu tara tara la fi naar yi ca biir safara ginnaaw ga lañ fa lañ leen di dugal fil mi mooy ci ndox mu tàng mi fa lañ leen di sotti summa ginnaaw gi fi naari ñu tëmbal leen safara yusjaruna foofule fa lañ leen di xëcc dugal leen ca biir dee ñu fay lakk nag di leen rasulillah summa ginnaaw nga qiila lahum malaaka yi ñu wax leen nag am ñu leen mooy ñu wax leen ñan ñoo leen di wax mooy malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam lahum ne leen aynama kuntum tushrikuun ay kuntum moo ana la ngeen xam ne nekkoon ngeen ca àddina tushrikuuna doon ko bokkaale min duunillaahi wëllif borom di tabaaraka wa taala waa ana seen yàlla ya ngeen doon jaabu ñoom xanaa mënuñoo ñëw dimbali leen loolu xam nga mbiru kokkali la laaju kokkali naan leen ma ana ganeen doon jaamu bu dee nit la tamit loolu lañ lay wax waa ana diw ma nga doon jaamu waa du ñëw dimbali leen yéen ñii wala bu dee xërëm la rek mu wax leen loolu avec système tamit mu wax la lool ay idées yoo doon topp mu ne waa ana gaa yoo yële nga xam ne ñoom ngeen doon bokkaale wóor lif borom bi tabaaraka wa taala qaalu yéeféri tontu ne dallu waan naa ne nag dallu waan naa ñoom de sànku nañ wëllif na mooy riir nit ñu tey gisuñu leen di bëgguñu sax reconnaître bëgguñu sax ñu xam leen bal suñu boroom ne bal lam nakun léegi ne ñoom ñuy wax ne bal yi am ba des lam nakun nad'u min qablu shay'a ne malaaka yi ah ñun kat dëgg-dëgg sax li am ba des mooy ñoom ñun de jaañu woon nekku ñoon doon jaamu tus ndekete ndeke lañ doon jaamu kay du nañ doon bokkaaleel borom bi tabaaraka wa taala du dara am ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ne déet bal lam nakun nad'u min qablu shay'a mooy dañuy niye di daal di weddi ne ñoom doon nañ ja bokkaale borom bi kenn loolu benn wax la tamit kon mu ne kadhalika naka nii yudillu llahu la borom bi tabaaraka wa di seetaane mu sànk alkaafiriina ñi nga xam ne ñooy weddikatu borom bi tabaaraka wa taala mu ne daalikum li boo gisee nag lii dal leen yéen waa yéefér yi ba ngeen dugg safara su metti si ñu leen ñoddi di leen fi dugal mooy lan lan moo tax mu ne bi maa kuntum ca la ngeen nekkoon li tax ngeen dugg fi mooy ca la ngeen nekkoon ca àddina tafrahuna fil ard di jibile rek di bég bégte goo xam ne lépp ci lu xaraam la tegu bég mooy nekk ku bëgg di wane sa mbëgte loolu lislaam ah kay ak koo santaate waaye il faut mu nekk loo xam ne nag ci jaamu yàlla lay doon wala lu dagan waaye ñii nag dañ doon bëgge mooy yàlla lañ doon bëggee bala ñoo mën a bëgg rek nga dégg ñenn ñu naan man moom bala maa man a man li may def rek damay naan ay biteeli sàngara ba ne dur ci laay mën a defe li may def nga ñuy bëgge ci loo xam ne lu xaraam la foom lañ ne woon mu ne loolu nag moo tax ngeen dugg fii de fil ardi la ngeen nee woon doon bége di ko bégg ci loo xam ne jaarul woon yoon ci lu xaraam ci suuf bi gayril xaq ci loo xam ne tegu ngeen ko woon ci dëgg wa bima kuntum at tamit sababu la ngeen xam ne nekkoon ngeen ca kaw suuf yéen ñii nii dugg safara tey